di saar bi nga xam ne mooy az-Zaariyaat te lii mooy saar bi nga xamante ne mooy mujj ci juzu bi ci yoon nag mooy juzu bii nii mooy ci digg bi lañ waroon a tàmbalee fële juzu bi juzu bi yem waaye mooy ne mooy xaaj bi nga xamante ne comme par xaaj lañ koy def waaye mooy fi nga xam ne fa lay wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ci biir saar bi naan qaala famaa xatbukum ayyuhal mursaluun <coughs> foofu fala mbir mi tàmbalee woon ba fi nga xamante ne nii moom lañ tàmbali moom moom lañ tàmbali woon waaye mooy fi nga mooy ne nag loolu day xaw a jafe ñu daal di tàmbalee foofu moo tax dañuy jël boppu saar bi kon wa az-Zaariyaat saar la boo xamante ne nii Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman la wàcc moom nag azzaariyaat mooy ngelaw yi nga xamante ne nii ñooy ñëw di fel lépp loo xamante ne nii day taxaw ci seenu yoon kon nag suñu boroom di tàmbali saar bi mu ne bada mu ne bismillahi rrahmani rrahim mu ne bismillahi ci turu nga xam ne mooy allah arrahmaani fees dell ak yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu dinañ ñëw ci loolu lan gi nga ne mais lan moo tax ngay firee mbir yi arrahman ki nga xam ne moo fees del lëg yërmande arrahimi ki yërmandeem yaatu dinañ ci ñëw te nag man li ñu xam bon li gën lu ñuy dégg mooy dañ naan arrahman mooy ki nga xamante ne nii ñu ngi tàmbalee ci turu yàlla bi nga xam ne arrahman moom mooy ki nga xamante ne mooy yërëm jaam ñi fii ci àddina moo xam yéefér ak ku ak jullit ak yéefér arrahimi mooy kii yërëm ñi nga xamante ni mooy jullit ñi ëllëg loolu dinañ ci ñëw mooy loolu noonu li tax tànnuñu loolu mooy loolu ginu la dëgër wax joo jële te li nga xam ne alquran day wane ne mooy mbir yi déedéet demewul noonu ndax boroom bi mooy rahmaanu dunya wa mooy rahmaanul axira waaye mooy rahimu dunya di rahimul axira loolu bu ñu ñëwee ci laay yi nga xam ne am na sax buñ ci romboon ci suuratu mi nga xam ne naba mooy eh, amma yatasaaluun loolu am na luñ ci waxoon tuuti waaye dinañ ci gën a ñëw beneen inshaa allahu taala kon suñu boroom ne wa zaariyaati darwa mu ne wa zaariyaati darwa mu ne maa ngi ci ngelaw yooyu nga xamante ne nii façon ouragan yooyu nga xamante ne bu ñëwee lépp loo xam ne romb na ko rek da koy faagaagal di ko taqalifal hamilaati wiqra muy wat tamit ci li nga xam ne mooy nuages yi niir yi nga xam ne dañuy fees dell yanu fees dell ndox mi nga xam ne moom la ñu war a sotti di taw bi fal jaariyaati yusra waaye it la nga xamante ni mooy bato yi nga xam ne yu rëy yi loo coyee gaal yu mag yi nga xamante ni ñooy daw ci yombar lu yomb di daw di xotti li nga xamante ni mooy géej ci lu yomb yusra fal muqassimaati amra tamit malaaka ya nga xamante ne nii ñoom ñooy séddale li nga xamante ne mooy xéewalu borom bi nga xamante ne borom bi mooy dogal waaye dafa ay malaaka yoo xam ne ñoom la jox ni yow yaay def lii yow yaay def lii comme ni nga xam ne noonu la jële li nga xam ne mooy nubuwa gi ak ñi nga xam ne ñoom lay yónni ci malaaka bi muy yónni ci sa ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam muy yónni wahyu bi comme sayyidina Jibril waaye ki nga xamante nii moom la jox muy séddale li nga xamante ne xéewal yooyu dee ci la tamit ndax dee fa la borom bi lim ñuy dikk àllaaxira manuñu faa àgg fekk deewuñu mooy Seydina ki nga xam ne Azraayilu alayhi salaam ñu gën koo xamee ci malakul malakul mawt waaye Seydina Israafilu ñu xam ko mooy mooy ëf buftu bi nga xamante ne nii mooy ëf ëffee comme waxoon nañ ko fan yële yow ma bés ba nga xam ne la gaay di gaaw muhtiina ila daa di njëkkante jëm ci ki nga xamante ne mooy ko ëff ëff ba ñu dégg muy Seydina Israfil ak ka nga xamante ne nii mooy Seydina Mikaa'ilu mooy ñooñ ñëpp ak ñeneen ak yeneen façon malaaka yi mooy malaaka yi dañoo bare bari nekk ay xeet yu wuute ñi nga xam ne ñooy indi taw bi ñi nga xam ne ñooy indi wërsëg yi ndax suñu borom dina wax ci saar bii que ne ci asamaan si fala seen xéewal yi di wat di wadde di ñëw ci yéen di rote di ñëw ci yéen ci la ko borom di di wàccee muy waat kon ci malaaka yoo yële nga xamante ne ñooy séddale li nga xamante ne nii fal muqassimaati amra digalu boroom yi ak yi nga xamante ne nii moom la namm ci jaam yi ña nga xam ne ñoom la jox ne leen ngeen koy séddale léegi nag mel ni dañ ne waaw boroom di lu tax muy waat mu ne innama tu'aduna la saadiq dëgg-dëgg liñ leen di dig ci ajjana ak safara la waa la saadiq wat naa ci man borom bi këne dëgg la loo xamante ni day xew de wa inna diina te gis nga bés bi nga xam ne ci lañ leen di faye bi nga xamante ne nii mooy bésu bay ba muy yawmal qiyam la waaqin luy rot la te luy xew la wasamaa'i muy waatati mu ne maa ngi waat man borom bi tabaaraka wa taala ci asamaan si nga xamante ne nii zaatul hubuk mooy ne moom asamaan si nga xamante ne dañ koo tabax ci tabax ju rafet boo xamante ne nii <clears throat> mooy bind bu rafet la ko borom bi du bind mu am taar taar boo xamante ne nii taar boo xam ne taar bu rafet la wala mooy taar bu jéggi dayoo waaye tamit mu nekk si asamaan si nga xam ne mooy borom yoon yi ndax asamaan dafa am ay yoon de gis nga ñiy dawal avion yi xam nañ ci dara du rek da ñëw te lool mooy rek ci biti nii ah waxatuma la nag ci wàllu baati nit dafa am ay yoon yoo xamante ne nii asamaan daa am ay yoon. kon wasamaa yi suñu borom ne maa ngi wàcc asamaan zaatil xubuki moom ni nga xamante ne mooy borom yoon yoo yële ak tabax bu rafet beeg taar taaru waay boobale innakum mel ni ñu ne ko waa borom bi tamit lu taxati nga wàcc asamaan si nii mu ne innakum dëgg-dëgg yéen ñii la fi qawlin mukhtalif yéen kuffaaru Quraysh yéen yéeferu Makka yii ñiy weddi alquran yéen daal yéen a ngi ci wax joo xam ne mooy da ngeen a wute ci alquran ji ndax lan xam nga ñooy ne ñi ngi ñu doon wax naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ko andi moom saaxir la quoi moom daa nekk koo xam ne njabarkat la ñenn ñi ne kaahin la déedéet déedéet bàyyi leen loolu kii gisaanekat la ñeneen ñi ne sha'ir la non non non moom taaxuraankat la poète la si si si si ñeneen ñi ne ah non non non bàyyi leen ni ngeen di wax moom si c'est xam c'est xam moom moom mii nekkul lu dul majnuunun ab dof la suñu waram ne yéen lu dul dara rek mooy ne seen wax yi ci boppam dangeen ngeen cey wute ci alquran waaye ak ki nga xam ne moom laa ko wàcce ci moom muy alayhi salaatu wassalaam suñu boroom nag ne yu faku anhu man ufik boo gisee nag ñu sori lii mooy boroom bi ne maa koy maa ciy wëlbati moom alquran ak gëm ko ak gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ka xam ne dañ ko cee wëlbati ba ko gëm te man maa koy def loolu boroom bi tabaaraka wa taala ne lii lii lii def nit ki nekk jullit wala def ko mu bañ nekk jullit loolu boroom bi moo koy def lii def nit ki dëgmal yoonu mbaax dëgmal alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu boroom koy def waaye ku ko wëllif du mooyu ko loolu na xam ne yu fakku anhu manufik mooy ne dees na ko xañ daal di koy wëlbati mu wëllif ka nga xamante ne moom lañ ko xañ muy ki nga xam ne mooy yéeféer bi suñu boroom ne qutilal xarraasuun mu ne qutila waay waay rëbb nañ alxarraasuun ak kàcckat yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci alquraan ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ci wuute ci wax gi nga xamante ne ñoom kàcckat yu mag yooyu lañ naan kii poète la mooy ne taaxuraankat la ñii naan gisaanekat la ñii naan jabarkat la ñii naan ab dof la loolu lépp suñu boroom ne ñooñu nag rëbb rëbbum yàlla mu mag mi dal na ci seen kaw ñoom ñi nga xam ne ay expliquer kat lañ li ñuy wax demewul noonu mu ne mel ni day leeral ñooñu nag ñooy ñan mu ne alladina mooy gaa yi nga xamante ne ci yéefir yii nii fii xamratin ñu ngi ci ak lëndëm ñu ngi ci ak gumba ñu ngi ci ak réer ci mbiru alaxira ci mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam saahuuna ba pare nag daal nekk ñoo xam ne ñu ci yëgadi lañu ñu ci yëgadi taxawa nekk nag ñoo xamante ne nii seen yoo new ci nekk seen xol yi nekk ci leneen ñoom daal mu ngi mel ni dara xewul quoi mooy ne dañuy weddi borom bi yónni leenu yonent alayhi salaam ñu weddi ko ci après bon comme si dara xewul woon après ñu continuer dund correctement mu ne ñooñu ñooñu ñu dëgg-dëgg ñu ngi ci ak ngumba ba pare nekk ñoo xam ne ñu yëgadi la ñu na ba pare nag ñu teg ci di laaj naan mu yawmuddiin naan moo waay bésu pay bi mooy dañ ko doon wax nag ngir kókkale dañuy ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gëmuñu nee naan ko mais yaa Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo bésu pay bi ngay wax bésu àllaaxira bi nga xam ne nee na nga ñu fay suñuy jëf mais bés boobu kañ la quoi ana kañ la kay mais dañuy kókkali mais waxuñu ko mukk ngir xam mu ne yow ma nañu xam ne nag mooy bés ba nga xam ne hum ñoom ñoo ñu di laaj-laaj yoo yële bu ñu faatoo ci gëm ñàkk gëm yàlla googu ñoom alan naari na ci biir safara fala mooy ne mooy bés bi nga xam ne bésu bésu pay bi la ñuy laaj laye leen mooy bés bi nga xam ne mooy bés bi nga xam ne alan naari ci kaw safara ci biir safara na fa lañ leen di lakk di leen bugal foofale duuqu malaaka nag di leen ko dugal ba pare naan leen